أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام حجة الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي والشافعي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 waan awf bni malik bni tufayli rahmatullahi alayhi anna aishata radiyallahu ta'ala anha huddisat huddisat anna abdallahi bna zubayr radiyallahu anhuma qaala fi bay'in aw ataa'in a'tathu aishatu radiyallahu anha wallahi la tantahiyanna aishatu aw la ahjuranna alayha fa qalat ahuwa qaala hada qaaluu naam qalat huwa lillahi alayya nadrun an laa ukallima ibna zubayri abadan فاستشفع ابن الزبير رضي الله عنهما إليها حين طالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري falamma taala daalika ala bni zubayri radiyallahu anhumaa kallama al-Miswar bna Maxramata wa Abdarrahmaan ibn al-Aswad ibn Abdi Yaghuus wa Abdarrahmaan ibn al-Aswad ibn Abdi Yaghuus radiyallahu anhumaa wa humaa min bani Zuhra wa qaala lahumaa anshudukuma billahi lamma adxaltumani ala Aisha fa innaha la yaxillu laha an tandira qati'ati fa aqbala bihi al-miswaru Abdurrahmaani radiyallahu anhum mushtamilayni bi ardiyatihima hatta sta'dana ala Aïshata radiyallahu anha faqaala assalaamu alayki wa rahmatullahi wa barakaatuh ana adxul qaalat Aïshatu radiyallahu anha udxulu qaalu kullunaa qaalat na'am udxulu kullukum wala taalamu anna ma'ahuma ibna zubayri radiyallahu anhum falamma daxalu daxala ibnu zubayri radiyallahu anhuma al-hijaab fatanaqa aa'ishata radiyallahu anha wa tafiqa yunaashiduhaa wa yabkii wa tafiqa al-miswaru wa abdurrahmaani radiyallahu anhumaa yunaashidaanihaa yunaashidaaniha illaa maa kallamathu wa qabilat minhu wa yaquulan inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama nahaa ammaa qad alimti minal hijra fa innahu laa yahillu li muslimin an yahjura axaahu fawqa salaasi layaal فلما أكثروا على عائشة رضي الله عنها من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير رضي الله عنهما waataqat fi nadriha dalika arbaina raqaba wa kanat tadkuru nadraha bacda dalik fatabki hatta tabulla dumuuha ximaaraha rawahu albuxaariyu rahimahu allahu taala qaala alimamu alxafidu annawawiyu rahimahullahu taala di wax ci suñu chapitre bi ñu nekk boobu ba léegi di chapitre trois cent soixante-dix baabul mansuuraati wal mulah ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna xadis bi mu jëwoon gis moo doon xadis mille huit cent cinquante-huit mu ne woon wa anha radiyallahu anha mu ngi sayyidatu Aïsha an annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man maata wa alayhi sawmun saama anhu waliyuhu walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis bu gudd bi nga xam ne gisoon nañu ko taxawoon nañ ci bunt bi nga xam ne moo doon chapitre deux cent quatre-vingts baabu ci kitaabul umuur al manhiyyi anhaa Eh, eh, eh, baabu tahrim al-hijraan bayna al-muslimiina fawqa salaasati ayyaamin illaa li bid'atin fil mahjuur aw tadaahurin bi fisqin aw nahwi zaalik buntu boobu taxawoon nañ te xadis bi tuddoon nañ ko fa bi nga xam ne ci la indi woon xadis ñoom Seydina Anas yi xadis 1591 laa taqaata'uu wa laa tadaabaruu wa laa tabaagadu wa laa tahaasadu wa kuunuu ibaadallaahi ixwaanan wala yaxillu li muslimin an yahjura axaahu fawqa salaas mu tegaatoon ci xadiis sayyidina mawlaana abu ayyub al-ansaari radiyallahu anhu bim noon yonent bi alayhi salaatu salaam nee na laa yaxillu li muslimin an yahjura axaahu fawqa salaasi layaal yaltaqiyaan fa yu'ridu haadaa wa yu'ridu haadaa wa xayruhumaa alladii yabda'u bis-salaam xadiis yooyu nga xam ne da doon wax ci gàttal liñ bokk que yeneen saa sam doon wax ne daganul ci benn jullit muy gàddaay di tongu mbokku jullitam lu ëpp ñett yenn yi ñetti guddi waaw xadiis yi naa Ayyub buñ dajee kii fële di xool fële kii xool fële ki gën ci ñoom mooy ki njëkk tàmbalee nuyu ci ñoom ñaar mu tegoon ci xadiis sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu anil jamii bi nga xam ne ci la doon wax ne dañuy gaaral al amal turadul amal fi kulli yawmi ithnayn wa xamis fa yaghfiru llahu likulli imri'in la yushriku billahi shay'an illa imra'an kanat baynahu wa bayna akhihi shahna fa yaqul utruku hadayni hatta yastaliha voilà boobu que ne dañuy gaaral jëfu jaam yi altine bu nekk ala ak xalxames bu nekk ñu jéggal bépp borom bi jéggal képp koo xamante ne bokkaalewul yàlla dara lu dul waajoo xam ne moom digganteem moom diggante mbokkam moo xam góor ak jigéen ñaari góor ñaari jigéen yoo xam ne ay mbokk lañ tasante wala ñaari góor wala boog benn góor ak jigéen ñoom nay bokk lañ comme fii waaw ñu ne jéggal leen ñëpp ba mu des ñaar ñee waaw ba kera ñu yëwanal seen diggante après euh, yooyu fa lañ ko gisoon xadis bi nga xam ne moo doon xadis bi ci ak bu xadis mille cinq cent quatre-vingt-quinze an abi hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yaxilu li muslimin an yahjura axaahu fawqa thalath waaw ne fa man hajara fawqa thalath fa mata daxala naar hadis boobu comme yu mel noonu yooyu yëpp yi lay wax waaw foofu fa lañ taxawoon bu baax ci lii ñëwoon na beneen hadis sayna Abu Hurayra bi mujjoon bunt bi laa yaxillu li mu'minin an yahjura mu'minan fawqa thalath waaw kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam ci lañ taxawoon hadis bi ci lañ ko tudde woon ci masala yi bañ koy gis voilà moo tax bon euh, li ci jëm wax nañ ko gisoon nañ ko ci bunt boobu ci walillahi alhamdu wal minna mooy ku ci <coughs> soxla yaa vay lu gi nag yaatu da ngay delu foofu wala nga xam ne bala ñu ko gise woon a gis waaye bon fii dañuy gis hadis bi après firi ko noonu mais taxawoon nañ ci bu baax ci buntu boobee walillahi alhamdu wal minna kon al-Hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne hadis hmm? mu ne wan Awf ibn Malik ibn Tufayl mu ne an Awf ibn Malik ibn Tufayl mu ngi jële ci kuñ naan Awf di doomi Malik ibn Tufayl mu de huwa mu de mise en opposition wa huwa ibn al-Harith bu dee ci imaamul Bukhari loolu ak seeguñ ci muy Awf ibn Malik nañ yem foofu rek Awf ibn Malik ibn Tufayl di Awf di doomi Malik Malik di doomi Tufayl anna Aïsha ta mbokk sayyidatu Aïsha la radiyallahu anha comme niñ koy gisee ci taxrij bi insha Allahu tabaraka wa ta'ala nem bu dee ne gaa yi dañoo wute bu baax ci turam aw fu mu ne Maalik ibn Tufayl ba pare bi ci imaamul Buxaari woowu wobnu axi Aisha li ummiha ne moom nag doomu su frère Aisha bi mbokkal yaay ta bokkuñ baay parce que yaayu sayyidatu Aisha daa am kum jëkkoona sëyal koo xam ne aliyewu waa ah, Seydina Abu Bakar la woon radiyallahu anhu léegi bi mu génnee àddina moom euh, Seydina Abu Bakar denc soxnaam soo sele di Ummu Rumaan am ci Abdurrahmaan ak Sayyidatu Aïsha radiyallahu anhuma voilà léegi moom lay wax nii wallahu taala alam am na ñoo xam ne dañ naa Tufayl ibn al-Haaris ah, bokkoon ci Azd Shanwa <coughs> rahmatullah alayhi hmm. kon an Awf ibn ñi am ñeneen ñoo xam ne woo xawuñ ko Awf ibn Malik ibn Tufayl dañ ne am na riwaay boobu dañ ne Awf ibn Tufayl wa huwa ibn akhi Aisha li ummiha waaw ci riwaay ko Hajar yi yëpp mu ngi leen di recenser mais ci riwaay Ma'mar Awf ibn al-Harith ibn gis nga ni ñuy wutee Awf ibn Tufayl ibn al beneen riwaay Ma'mar bi loolu mooy riwaay Salih bii muy ra euh, bu mu jëlee ci moom bii Maamar mu ne Awf ibn al-Haaris ibn Tufayl waaw moo la euh, boroom xam-xam yi ku mel ni Ali ibn al-Madini mu ne naka nii lañ wutee ah rahmatullah alayhi riwaay yi ñoom ci kii turam niñ koy jaawal ñuy jaawale baay ji indi tur baay ji def ko moom wala ñu jël baay ji def ko maam ji ainsi de suite jël def ko baay ji ah. euh, moom Ali ibn al-Madini mu nag li li nga xam ne li moo gën a dëgër fi moom. mooy Awf ibn al-Haaris waaw ibn Tufayl ibn Saxbara moom loolu la jàpp euh, euh, euh, mu ngi noonee léegi sauf ko ñeneen dañu gis leneen waaw kon moom daa jàpp ne mooy Awf ibn al-Haaris la pas Awf ibn Maalik ibn Tufayl Awf ibn al-Haaris ibn Tufayl Saxbara waaw Ah, ah, léegi am ñeneen ñoo xam ne leneen lañ gis ñoom waaw ñoom Awf ibn al-Harith ibn kon loolu la eh, jàpp moom al imam Ali ibn al-Madini rahmatullahi alayhi am na ñeneen ñoo xamante ne eh, ku mel ne al imam al-Awza'i at-Tufayl ibn al-Harith la wax waaw Salih <laughs> wax wax nañ la Awf ibn Tufayl ibn al-Harith ah euh, kanta euh, Ma'mar Abdurrahman ibn Khalid ñoom ñu wax ne Awf ibn al ibn Tufayl waaw waaw kon mu ngi noonee waaw al ibn Sakhbara am nañu ne moom la du Tufayl al-Harith ibn Sakhbara moo ñëw Médine moo ñëw Makka bokk ci waa Azdishanu'a eh, ak soxnaam bi Ummu Rumaan ba murumaan euh, nekkoon euh, bint amir al ñu daal di am alliance ak Seydina Abu Bakar radiyallahu anhuma bi nga xamante ne ci la génn àddina moom ki nga xamante ne mooy al-Haaris ibn Tufayl moom ci la kii Seydina Abu Bakar radiyallahu daal di denc soxnaam soo soxna si muy Ummu Rumaan am ci Abdurrahmaan comme niñ la ko waxee ak Sayyidatu Aïsha kon mu ngi noonu ne ak Tufayl nag moom la juróon avant ñu ne loolu la ak Tufayl mooy frère ah, mooy Aïcha grand frère u Aïcha Abdurrahman ak Tufayl ibn al-Harith waaw kon ah, ah, mu ngi noonu léegi euh, Tufayl daal di jur Awf muy Awf ibn Tufayl ibn mooy lii lépp gis nga ibn al-Harith <laughs> waaw waaw loolu euh, wallahu taala alam waaw mais <coughs> mbir mi daal mu ngi noonu mooy ay wuute la lu bari ci euh, waa ji lan la euh, tur bi mais daal nañ wax après fii après ñu jàll quoi kon mu ne waan Awf ibn Malik ibn Tufayl mu ne mu ngi jële ci Awf ibn Malik hmm, ibn Tufayl anna Aïsha mu nekk sayyidatu Aïsha radiyallahu anha dañ koo nettali waaw ab nettali moo ko dikkal ñu andil ko benn xabaar hein anna Abdallah ibn Zubayr kana doomu sœur frère de sœur am bi grande sœur am te instant bi Sayyidatu Asma mu ngi doon dund voilà parce que Sayyidatu mu mujjee génn àddina Sayyidina Abu Bakr radiyallahu euh, Sayyidina Sayyidatu Aisha anhuma wa ardaahuma mu ne dañ koo nettali moom sayyidatu Aisha da ko ah Abdallah ibn Zubayr de nee na annab Abdallah ibn Zubayr radiyallahu moom lañ ko doon bi mbëggee am euh, kunya yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam da ne ko jëlal kunya ah, Umm Abdillah tellement dafa takkoo nag moom te lu bari moo ko yor moo ko yar waaw waaye nag <coughs> bi nga nii ci la wax lii lii ginnaaw yonent bi la sa salam <laughs> mu mu ñu ne ko anna abdallah ibn zubayr radiyallahu anhuma di saxaaba di doomi saxaaba bokk ñu njëkk génn euh, juddu biir Medina ba yonent bi alay sa salam gàddaaye moom seydina abdallah ibn zubayr radiyallahu anhuma mu ne dañ koo nettali mu ne qaala fii bay'in daa wax ci benn njaay aw ata in wala benn maye boo xam ne atatu Aïsha boo xam ne sayyidatu Aïsha da koo jële doon ko joxe mooy doon joxe alal ji rek waaw waaw joxe lu bari bi affaire yi bi mu ko jotee nag loolu xabaar boobu ah, am nañu ne bon affaire bi benn tool la benn kër la woon waaw <laughs> waaw moo tax riwaay euh, imam al-Awzaa'i dañuy waxaale affaire yi dem quoi après ñu def taxrij bi rek dañuy leeralaale en même temps ñuy demaale comme que dafa gudd léegi insha allah mu ne kon la tant la tantahiyanna Aysha quoi fii bay'in aw ata'in atatu Aisha waaw mu ne wallahi la tantahiyanna Aishatu aw la ahjuranna alayha mu ne waat naa ci yàlla sayyidatu Aisha Aisha dina bàyyi ni muy def wala dinaa ko yiir <laughs> mooy dinaa ko nekk ki nga xam ne man maay gérer alalam gérance alalam maa ko yor waaw man Ibnu Zubayr dina arrêté ni muy def ah. <laughs> <laughs> am riwaaya yi ne fii benn kër la bu imaamul Awzaa'i noonu la ko solo fii daarin lahaa baa'athaa fa ah, foofu mu ne <laughs> Sayyidatu Aysa dafa am euh, bu am solo yow Abdullah ibnu Zubayr nag bi mu yëgee xabaar boobu daa jaay kër googu affaire bi metti ko quoi mu merti après daal di wax bi <laughs> am na yenn yu ne. <laughs> mooy yi ne an bay rabaiha xam nañ ne kon suuf la rek léegi nag euh, euh, bon alal jooju nag da ko doon jaay ko jëlee di ko saraxe nag <laughs> waaw moo tax Seydina Urwa di petit frère wu Abdallah ibn Zubayr mu ne kaanat Aïshatu laa tam laa tamsaku shay'an laa tumsiku laa tumsiku shay'a famaa jaaha min rizqillahi tasaddaqat bi waaw dootu doon téye dara mooy kër googu da koo jaayoon terrain boobu soo kër googu ngir jël alal ja di ko saxar di ko saraxe rek léegi nag moo tax ci yenn riwaayu Seydina Urwa nee na frère bi dane Abdallah dane radiyallahu anhum yanbaghi an yu'khadha ala yadiha ne mais yell nañu jàpp ci loxo Sayyidatu Aïcha nag mu arrêté quoi parce moom parce que Abdallah ibn Zubayr daa jàpp ne Sayyidatu di day dilapider alalam waaw <laughs> day dilapider alal ñu quoi seetal lii rek xoolal lu <laughs> nag loolu lañ mu ne nag wallahi maa ngi wàcc yàlla man ibnu Zubayr waaw la tantahiyanna Aysatu ah. aw la ahjuranna alayha Aysat ah. <laughs> sayyidatu Aysat dina arrêté waat wala waat naa ne dinaa ko dinaa ko yiiram waaw dinaa nekk son tuteur mettre ko sous tutelle ah di ko gérer li nga xam ne mooy alalam waaw ci loo xamante ne moom loolu laa koy imposer Sayyidatu <laughs> Aisha nag loolu lañ ko nettali xaalat mu ne eh ak <laughs> ah, wa qaala hada Sayyidatu Aisha di leerlu quoi tëbul rek ñu ne ko moo ko wax rek mu ne aywa mu leerlu xabaar boobu quoi mais est-ce que moo wax loolu Abdallah moo wax loolu Ibn Zubayr moo wax loolu <laughs> mooy yee imagine sa doom quoi <laughs> mu ne mu ne yaay gi dañ koy dañ koy dañ foog ñu yiir ko te yaay gi mooy naaxul <laughs> xam nga bu doon daa magee yenn mag yi ba àndatul ak sax xelam léeg-léeg kooku mën nañoo comprendre mais li eh, eh, ne ne eh ni leen huwa qaala hada Abdallah moo wax loolu moo ne euh, euh, dinaa arrêté wala dina ma yiir gaa yi na ko ah wu ña ko nettali na ko naam waa lool de lu sax la lu wóor la moo ko wax loolu moom moo ko wax waxam la <laughs> léegi nag Sayyidatu Aisha jël benn décision radiyallahu anha qaalat mu ne huwa lillahi alayya nadrum jël naa borom bi loo xam ne borom bi ah lu boo xam ne maa ko teg sama bopp nizar këni lii laa nizar jël engagement ci borom bi tabaaraka wa ta'aala nizar këni allah ukallima ibn zubayr abada ke jeex muy abdallah da mere ba ne ibn zubayr tudd sax ci tur <laughs> dootuma waxate moom ba faw jeex na waaw am na ci benn bu imaam al ismaili jaar ci yoon al awzaa'i dane hatta yufarriqa al mawtu bayni wa bayna o c'est Aisha waat ci yàlla jël nizar dootuma waxateeg moom lu dul dee moo ñuy teqale mag moom mooy jeex na waaw kooku dootuma waxateeg moom c'est fini waaw parce que day gis waxoon nañ ko foofu que ne lii moom mooy njekk gi mu ko ji nekk yaayam yar ko def ci moom li mu nekk ba kii amul dara lu may faye may def may may may ut jël sama alal di def ci yoonu yàlla di jaay di jëf ci yoonu yàlla mu ne naa arrêté wala mu tëju mu mu mu daal di may kii euh, mu daal di may mettre sous tutelle yoral ma sama alal di ma ko gérer <laughs> kii de jeex na waaw dootuma waxateeg jël naa ni sax waaw dootuma waxateeg moom dara waaw <laughs> jeex na léegi fastashfa ibn Zubayr ilayha hina talat al hijra ibnu Zubayr di Abdallah radiyallahu anhuma daal di affaire bi ñu toog waaye c'est lu yàgg Sayyidatu Aïsha dootu ko waxateeg moom daal di coupé moom complètement di ah, ah, bi affaire bi yàggee nag mu dem daal di sàkku ji ñu def intercession intercéder dem daal di tinu Sayyidatu Aïsha ñoo xam ne day dem radiyallahu anhum ngir mu ñu dem wax ak moom ngir daal mu bàyyi loolu bon amaat ak moom ay waxa waxtaan ak doomam ji man koo kiiwaat nag ndax boobu affaire bi gudd naa yàgg naa ah boobu ba léegi waxul man mu ma coupé noonu maratuma am ak moom benn kii amatuma benn porte benn buntu ci moom lii ji lii garaaw naa waaw waaw waaw moo tax am na ci benn riwaaya dafa fastashfa bi kulli jadirin annaha taqbalu alayhi <laughs> képp ku muy yaakaar ne yow boo demee wax ak sayyidatu Aisha radiyallahu anha dina tax mu sede rek dem na ñaan la njekk ngir nga daal di def loole waaw waaye ku mu man di kii fastashfa alayha binnaasi falam taqbal waaw ñu bari daal dinay dem wax leen sayyidatu Aisha ne tëj bunt bi bañ rek waaw tëjal ko buntu di wax ak teg moom di nangul gaayoo yee liñ bëgg waaw am na ci riwaaya comme ni imaam al na xajar yi mu ngi koy tudd mu ne Abdurrahman ibn Khalid fastashfa ibn Zubayr bil muhajirin Seydina Abdallah ibn Zubayr dem gis muhajiruna yi mooy ñi nga xam ne ñoo des ñi nga xam ne dem wax ak ñoom radiyallahu anhum ngir ñu dem ci Sayyidatu Aisha wax ak moom ngir ah lii moom na ko arrêté waay lii moom metti na de ah waaye mu daal di dem ci ku mel ni Ubayd ibn Umayr daal di koy mu daal di gis sayyidatu Aisha ne ko mais Aisha ayna hadithun akhbartanihi an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu naha an as-sawmi ko Aisha tamit yow nan ngay def ak xadiis bi nga xam ne yow yaa ma ko nettali jële ko ci yonent ba saa salaam rek ne yonent bay saa saam tere na kuy tongu nit mbokkam di ko tas di ko bañ a wax ak moom gàddaay ko lu ëpp ñett loolu yaa ma ko nettali jële ko ci yonent saa saam sa léegi nan nga mañ a nga ja nga xamal ma loolu pare bëgg doxalee nii ak sa doom sa doom gi muy doomu sët <laughs> di Sayyidatu Asmaa doomam ji Abdallah waaye ñi ma sa ñëw yëpp buñ ñëwee mu ne laa wallahi maa ngi wàcc yàlla maa ngi wàcc yàlla laa wax waaw ma ne laa ushafi'u kii dama dul nangu benn njekk guñ ngeen may ñaan ci côtéem dara jëlawuma ci li nga xam ne ci laa nekk dara waaw maa bañ waaw maa bañ laa wax waaw ibnu Zubayr baax na man maa bañ laa wallahi waat naa ko yàlla laa ushafi'u fiihi abadan ba faw wala atahannasu ila nadri te gis nga sama nizar gi ma kii duma ci def loo xamante ne day tax ma war koo ma war a ma war a kafaaram dara laa ci du def duma ci rompre dara jeex na waaw <laughs> sa lépp luy tax ma dog ko ba tax nag bu ndax boo ko dagee mooy ah da ngaa nisaroon bu boobaa nag di nga boo defee lu contraire di nga euh, am loo kafaara léegi nag mu ne loolu ci boppam laa du def dara laa ci du def <laughs> léegi ba fow laa wax abadan waaw du ma jural li ma jëloon pacte ci sama borom. ibnu Zubayr du ma jaral ma daal di koy dindi léegi nag ma war koo réparer sama gannaaw loolu du ma ko def sama nizar boog du ma ko def waaw waaw akbar léegi nag bon yooyu sooy léegi nag bi affaire bi demee noonu fa lamma tala zalika affaire bi waaye ginatee yàggati quoi ala ibn Zubayr ci Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma mu dem gis ñeneen ba léegi bàyyi weggul bon ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo xamante ne ginnaaw bi mu gisee ñële muhaajiruuna yooyu ak quoi yooyu affaire bi jàllul quoi Aysa bañ na radiyallahu anha <laughs> bi mu guddee nag mu daal di ñëw ci ñaari nit waaw mu daal di ñëw kalla mu ñëw falamma taala daalika ala ibn Zubayr kallama al-Miswar ibn Maxrama waaw mu dikkal al-Miswar ibn Maxrama ak wa Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Abdi Yaghus ak beneen saxaaba boo xam ne bu ndawee la woon jamono yu yeneen saa salaam di Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Abdi Yaghus waaw ñoom ñaar ñépp wa wa huma min bani Zuhra ci bani Zuhra lañ bokk muy. Eh? waa eh, kër yaayu yonent bi alayhi salaam moo tax benn riwaay mu ne axawaali rasulillah saa salaam mu ne xaaral ma jaar ci ñooñu eh xanaa ñooñu nag saa Aysa dina ci seet dara nag waaw ma xool ñi nga xamante ne ay nidaay lañ ci yonent bi alayhi salaam mooy nja famille boobu waa Banu Zuhra ma jaar ci ñoom xanaa loolu dina def dara ci moom dina def effet ci moom nag ah ndax al Miswar baayam saxaaba la mooy mahrama mu neex mi. voilà faut pas oublier mahrama <laughs> waaw ni yeneen saa mi ne woon yeneen saasa <laughs> mi ne woon doom ji mi mii bi déggee ne yeneen saasa am na ay tiis yu ñëw ay tiisi <coughs> waaw mu ñëw ne <coughs> dégg ne am na tiisi yoo xam ne jële nañ ko andil nañ ko yeneen bay saa salaam mahrama te mahrama xam nga mahrama keroog Badar <coughs> pour rappel tuuti eh, Badar moom Abu Sufyaan ñoo yoroon njëgg mi waaw Maxramatu ibn Nawfal mii moom Abu Sufyaan ñoo yoroon njëggum Quraysh mi mi ren saa saam doon kar far ñu rëcc jaar tafes waaw ba ñu rëccee ñu yónnee abu ci ñoom waa Quraysh ne leen jarul ngeen di man ngeen dëpp ndax yàlla muccal na suñu njëgg Abu Jahlin ne wallahi laa narju abada hatta narida badra ak boo xam ne yam waxoon Abu jëlin daal di toroxal nit ñi yóbbu leen foofu la toroxal boppam wala Maxrama mii moo jiite woon moom ak Abu Sufyaan ñoo woon dëgg mais après dafa tuub mag la woon nag ay centenaire la woon bi muy génn àddina te yeneen saa salaam xam na ko quoi xam na ne Maxrama magum arab la <laughs> moo tax piis yi ñëwee yeneen saa salaam moom xaw ma daa jël ci piis yi dencal ci Maxrama parce xam na ne góor gi buy dégg ne yeneen saa salaam piis yi agsi na dina ñëw waaw ay xéewal a ci ci agsi na mu ñëw ne doom ji almiswar ne ko acca ñu dem ci yeneen ci wàllu sa salaam. waaye miswar nee na al miswar nee maa ngi ànd ak saa baay ñu ñëw ba ci buntu <laughs> buntu kër yorente bari saa saa au dugg ci biir néeg bi euh, euh, nuyoo daal di dugg laaj ndigal dugg mu taxaw ne ma ne ma miswar demal ci biir duggal ci biir woowal ma yeneen saa salaam mu ñëw fii fekk si ma miswar ne ko ah nga de <laughs> bàyyi ma dugg woo yeneen saa salaam mais bàyyi mu ne ko manee dugal ci biir nga woo ko moom dugu mais yeneen saa salaam daa dégg bi muy waxta wax ak doom di noonu daan ko di ko kii daan ko dugal yeneen saa salaam da koo dégg rek gaaw génn kay yoru pii si nag daw si waaxu si ak si waaw ne ko xabatu hada laka ya ne ko lii yow laa ko fi tencoon ah maxrama jël piis yi di xool piis yi kontaan yeneen saa salaam tax di ko xool naan ko arabiya maxrama radiya maxrama radiya maxrama ndax maxrama daal dinay gërëm ndax maxrama gërëm na ah maxrama ne ko ah kay kay gërëm naa <laughs> mooy yeneen saa salaam non saa mooy àggee na noo saa salaam beneen non non moom la jox la yónni fooy. non bi léegi mooy xayru xayru ku mas a teg ci sa tànk ci kaw suuf quoi bindeefu yàlla doo gis ku mel ni moom <laughs> gis nga ni doon doxaleeg nit ñi mooy ku nekk rek. ak noo di mel ñooñ nga gaa yi naan noo ñii ñoom dañoo naqaree nekkal quoi mais ñooñu yeneen saa sam day nekk ak ñoom quoi waaw waaw allahu akbar doxaleek ñoom li mu gën rafete waaw <laughs> ba ñu bari ci ñoom loolu mooy doxalin bu rafet boobu mooy kase affaire boobu ci ñoom quoi après da di yar waaw waaye bu doon suñu classe gi wal iyaadu billah affaire waayow waaye waay waay waay waay ñu dañuy ñëw c'est de l'affaire yi duñ ko sax mu ñëw mais jeex na ah. mu léegi am du fa benn tension boo xamante ne nii wala euh, non non wala bo kii bu ñëwee nee leen ko new ma fi ay yooyu yëpp affaire caaxaan la quoi lanaa fi rasulillah uswatun hasana alhamdulillah borom bi defal nañu ci ndawal yàlla li saa salaam royukaay bi gën a